a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati gaafir di suuratul mu'min wala suuratu tawl ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaaluu awalam taku ta'tiikum rusulukum bilbayyinaati qaaluu balaa qaaluu fad'uu wamaa du'aa'u lkaafiriina illaa fi dalaal kon suñu boroom di wax ci laay bi nga xam ne mooy cinquantième verset bi ci jataay bi ñu génn gisoon nañu fi nga xamante ne nii waa safara bu ñu duggee safara ñi nga xam ne ñooy way néew ju doole yàlla toppe yi di wax ña nga xam ne ñoo doon rëy rëy lu seen kaw nekkoon seen kilifa yi di leen digal ci mbon naan leen waa mbax du ngeen ñu mën a yenul dara boog benn cër ci mbugal mii nga xam ne moo ñu dal tey gaaya di leen tontu ne leen ñun ñépp ñu nekk ci biir ngeen naan ñu ñu yenul leen nan nañ leen di yenul dara xam ngeen ne mënuñu ko dee dëgg dëgg dëgg leen ne borom bi tabaaraka wa taala qad xakama bayna al ibaadi daal dinay àtte diggante jaan yi ba ñun moom àtte nañu ñu ngi fii kon ñun ñépp ci yem bu boobaa nag waa safara xam ne kon daal seen biir moom mënalul kenn mënalul sa moroom dara ñu daal di nag tourner nag daal di jublu ci ñi nga xam ne ñooy gardien wu safara yi ñi nga xam ne ñoom ñooy garder safara ñooy Maalik alayhi salaam ak ay mbokkam ñu ñëw naan ko wa qaala alladina wa qaala alladina fi ñuy wax li xasanati jahannama di wax ñi nga xam ne ñooy garde safara naan ko waaye yéen te ngeen ñoo ñaanal seen boroom bokk mu daal di ñuy woyofal même bu dee benn bés rek ci mbugal mi dinañu jël xam nga waxoon nañ la ne lii benn benn benn jamono la woon gisoon nañu bi ñoo xam ne ci lañ doon gis suuratu zuxruf kene ñoom ci seen bopp dinañ ñëw après mbir yi day tara tara tar léegi dinañ ñëw léegi li nga xam ne moom la malaaka yi di tontu alayhim assalaam beneen bi nga xam ne moom lañ gisoon suuratu zuxruf bi mu naan wa naa daw yaa maaliku li yaqdi alaynaa rabbuk qaala innakum maakithun loolu beneen yoon la bokkul ak bii wanaa daw ñu daldi woo ñoom waa safara na yaa maaliku ee eh yow maalik mi nga xamante ni yow yaay chefu gardien wu safara yi alayhi salaam li yaqdi alayka rabbuk waay waay ñaanal ñu waay ngir sa boroom daldi ñuy faat benn yoon Maalik alayhi salaam ne leen qaala mu ne leen innakum yéen mukk lool du am de yéen de maakisuuna fii ngeen di sax ci biir safara si léegi nag fii nag fii ñu nekk nii ci suuratu Gaafir bii moom mooy bi ñuy laaj naan naan tee ngeen na ñaan seen boroom waay mu wàññil ñu même bu dee benn bés la ci mbugal mi dina baax ci ñun qaalu fii lañ war a tàmbali tey mu ne qaalu sa malaaka yi tontu leen ne awalam taku ta'tiikum rusulukum bil bayyinaat ne ñun kat dañ leen di laaj xaar leen ñu laaj leen yéen waa safara awalam taku ta'tiikum ndax nekkul woon dikkanoon na leen ba ngeen nekkee ca kaw suuf rusulukum seen ndaw ya seen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yi borom bi yónni woon ci yéen est ce que ñoom dikkaluñ wen leen leen woon bil bayyinaati ci ay preuve yu leer ay ay màndarga yu leer yuy wane ne borom bi de moom lañ war a jaamu te waruñu ko bokkaale qaalu waa safara ne balaa aha waxoon naa la ku nekk ci mettit say tontu du bari de mooy say wax du bari gis nga wax ji lim leen laaj xaalu balaa balaa rek lañ tontu mooy xakka ah, yi xaalu malaaka yi daal di leen tontuwaat ne leen kon comme que yéen nangu ngeen ne yéen seen yonent yi dikkaloon nañ leen ci lu leer ngeen weddi kon nag fadon ah yéen ñaanal leen seen bopp ñun moom bu leen ñu laaj ndax ñun ñoo ramm koo xamante ne nii moom ab yéeféer la kon ñu ne leen ah, fadu yéen ñaanal leen seen bopp ba xam te nag maa ngi leen di yëgal ñun malaaka yi wa ma du'aul kaafiriina illaa fi dolal la ngeen xam ne nag li nga xam ne mooy ñaanuk ñaanuk gi nga xam ne mooy yéeféer yi ñoom moom nekkul lu dul ci cànkute mooy du jariñ dara de malaaka yi di wax borom bi di leen wax loo ne leen inna ñun muy borom bi tabaaraka wa taala lanansuru rusulana ñun ñooy dimbali ñi nga xamante ni ñooy suñu ndaw yi de muy ma yonent yi nga xam ne ñoom laa yónni maa leen di jàppandal dimbali leen walladina amanu ak ñi nga xam ne ñoo leen nangoo gëm fil xayaati dunya ci dund gu jege gii ta doya di mu yàddina gi waaye it naa leen di dimbali wa yawma yaqumul ashhad bis bi nga xamante ne nii ci la seede yépp di taxawee muy yawmal qiyam ndax bu keroogee xam nga foofule moom seede yu bari ñooy taxaw malaaka yi dañuy seede yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ne borom bi ñii de moom liñ ñu waxoon indi nañ ko te ñoom itam jottali nañ waaye yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ci boppam dañuy seede seenu xeet comme ni nga xam ne noonu lañu ko alquran jàngale dinañ ko gis ci laaya boppam yaramam day seede contre moom ki xam ne moom du jullit comme ni nga xam ne noonu la ñu ko gise woon bi nga xam ne moom la doon wax bi suuratu fussilat gaay bi ñëwee ba indi leen biir buntu safara seen seen seen xaala seen seen seen seen nopp yi seen nopp yi seen bët yi waaye tamit seen der yi daal di seede contre ñoom xaalu li juluudihim li ma shahidtum alayna ñoom ñu wax yéefér yi ne wax yéen suñu der yi rawatina ñu ne mooy seen pëy yi li ma ana lu tax shahidtum alayna lan moo tax ngeen di seede kon waral ñu yéen daay da ngeen ñoo a trahir tey kon loolu ci seede yi la waaye it bokk na seede xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam seede bi muy seedeel yeneen yonent yi alayhimu salaatu wa salaam ne ñëwoon nañu ci seeni xeet te yónni nañ leen mooy liñ leen yónni joxoon leen ko comme mission comme bataaxal àgge nañu ko comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam nim ñu ko jàngalee que day am xam xaw muy noo Seydina Nuux waa kër Seydina Nuux alayhi salaam dañuy ñëw yawmal qiyaam ëllëg Seydina Nuux di wax ñu ne yàlla kii ñëwul ñoom noox nii kenn gisu ko ñëwul sax di ñu wax dara léegi nag seydinaa nuux alayhi salaatu salaam ne daa bëgg ñu ko seede xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooy taxaw ne ñoo koy seede waa kër yonent Yàlla Nuux ne mooy yéen yéen yéen a ñëw ñëw fekkewu ngeen ñu nan ngeen ñu mën a seede waral ñu yéen ñi xam ngeen ne seen seede du baax de ñu ne aha kay aka baax ñun ñun ñoo jàng ci alquran boo xam ne borom bi ñuy àtte ñun ñëpp tey moom moo ko wax ay waxam la moo ne inna arsalna nuuhan ila qawmi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim qaala ya qawmi inni lakum rasulun mubin kon nag mooy tegtaloo laaya yooyu ak yu mel noonu alquran ne borom bi moo wax ne jottali ñu ñun ci suñu alquran bi nga xam ne waxam la kàddoom la kene moo yónnoon Seydina Nuux ci ay ñoñam alayhi salaam léegi nag ba mu demee moom nee na leen yaa xaw mi eh, yéen samay ñoñ man kat xuppaate kat bu leer laa ngir yéen kon kay ñëwoon na bu ko defee gaay yi dootu ñam lu ñu wax kon mu ngi noonu waaye suuf si day seede ñi nga xamante ne ñoo doon dox ci kaw suuf liñ fi doon def loolu ci ashhad yi la bokk ci bés bi nga xam ne ci lay taxaw seede yi muy suuf si moo tax suñu boroom ne wa qaala mooy keroog bi nga xamante ne nii ida zulzilatil ardu zilzalaha bés bi suuf si di rëngi-rëngee rëngi-rëngéem gu mag goo gële wa qaala al insaanu maa laha nit ki ne moo suuf lan moo ko dal ba muy def nii léegi nag bu keroog mu ne lan la suñu boroom wax yawma idin tuhaddithu axbaaraha bu keroogee la suuf si di nettali li nga xamante ni génne xabaar yi nga xamante ne nii moo doon xew ci kawam képp koo xam ne taxaw nga fenn di la ko borom bi jéggalul na la leer ne suuf dina taxaw seede contre yow ne borom bi fii la ko doon defee comme ni nga xam ne sa cër yi noonu la ñuy seedee waral la yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom nee na ko maa la yónni nga nekk seede pour ñii waaw mooy sa xeet yonent bi alayhi salaatu salaam mooy suñu seede kon nag yooyu yëpp mooy yooyu yëpp ay seede la yoo xamante ne nii suñu borom tabaaraka wa taala moom moo ko def mooy nag bés boobu nag mooy bés boobu de wa yow ak bés bi nga xam ne yaqumu nay taxawal ashhaadu mooy seede yi fale ñépp taxaw kenn dootul am dara looy nëbb de dina feeñ bu keroogee loolu bés boobu borom bi nee na maay dimbali sama ndaw yeeg ñi leen gëmoon mu ne yow ma bés la boo xamante ne nii laa yanfa'u zaalimiina du jariñ way bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi maghfiratuhum seen ngànt ya ñuy jéem a joxe wala humul la'natu te dina leen ñeel li nga xam ne mooy rëbbum borom bi tabaaraka wa la wala hum te dina leen ñeel su'ud daari li nga xamante ne nii <clears throat> mooy ñaawteefuk kër gu yées ga muy safara fa la ñuy nekk de nga xam ne fa la tar mbugal ma ne nekk mu ne wala qad atayna Musa al mu ñëwaat di waxaat ci yonente Yàlla Muusa ibn imran alayhi salaatu wassalaam mooy yonent bi nga xamante ni alayhi salaatu wassalaam moo ëpp lu alquran di nettali ay mbiram moo tax lenn ci boroom xam-xam yi doon wax naan kaadal qur'anu an yakuna muusawiya tuutee des alquran nekk lépp mooy si waxu si <laughs> ci musa seydina muusa alayhi salaatu wassalaam mu ne walaqad aatayna dëgg-dëgg joxoon nañu muusa <clears throat> yonent ba nga xamante ne nii moom la ñuy wax suñu ndaw bañ naan muusa alayhi salaam alhuda njub ga de muy wa awrasna ñu daal di donnuloo bani israila waa banu israil di yahud yi di doom seydina israil di yaqub alayhi salatu wasalaam alkitaaba téere boobu di njub googu ma ko jox maa ko donnale woon waa banu israil ngir ñu jëfe la ca ne hudan moom nag téere boobu njub la de wa zikraata fàttali la waaye ngir ñan mu ne li ulil albaab ngir ñi nga xam ne ñooy boroom xel yu ñaw yi te sa sell mu ne wew nag yonent bi alayhi salatu wasalaam fasbir muñal ci li nga xamante ne nii moom la la kuffaaru Quraysh yi yéeféeru Quraysh yi weddi gi ñu lay weddi ak plan yiñ lay tegal ngir faat la ak tam ngir dox sa digganteeg li ngay woote ak nit ñi biir muñal de ci li ma la teg ak li ma la jox muñ ci rek te nekk ci inna wa'dallahi haqqun te yëgal yawit jullit bi muñul te nga xam ne digéb yàlla de moom bi nga xam ne moom la dig haqqun dëgg la de wastaghfir li dhanbika deel ji deel ñaanal njéggal deel ñaan njéggal borom bi tabaraka wa taala ci say bàkkaar lii waxoon nañ ci bi ñuy gis inna fatahna laka bii naa bi ñuy gis lool li yaghfiraka allahu ma taqaddama min dhanbik kon dañuy doy loo la ñu waxoon <coughs> li dambika say bàkkaar wa xam di rabbika ta deel sàbbaal sa boroom bi jaar sàbbaal gi nga xamante ne kaccant la di sant sa boroom di ko bàkk di féey ci ay géejam di ko sori lépp loo xam ne ñu xamul dara moom lañ koy jéemal taqal azza wa jal bil ashi yi dee ko def nag ci li nga xamante ne nii mooy ngoon yi wal ibkaar yi ak li nga xamante ne mooy suba yi dee loolu boroom xam-xam yi am ñu ne lii julliy fajar lay wax <clears throat>